allo ju gàtt ak xel mu gàtt ak ñàkk xam dégg lislaam la ñàkk dégg lislaam bis bu ne ñu jébbalu boo feebaree ñëw ci médecin bi da ngay jébbalu yaa ngi koy bàyyi sa jëmm bu la nee bul añ doo añ bu la nee bul reer doo bu la nee su ma la dugg bay sant su ma la médecin bi nga xam nag mooy faj sa xol fajul sa yaram sa xol di la di texe ëllëg di la wan yoon wi di la jaarale si nga xam ne mooy tax nga mucc ci seytaane lii raxas sa xol lii tax nga mën a jig siraat ëllëg ci yomb ak gaaw gaawoon naa ni kaw sara sa daraja yokk ba nga mën a yóbbaale ñeneen kooku moo gën a màgg médecin bi kon boo déggee ndigalal médecin bi wax dëgg yàlla a dégg ndigalam jëmbal sa bopp médecin bi te doo jébbal sa bopp ki nga xam ne jébbaloo ko sa bopp lu mu yóbbu la ci yàlla bu ma amoon fii sama gaal loojo di jàllale nit ñi boo ñëwee da nga may da sa jëmm nga may jox ma def ko sama gaal gi doy doo nga xam nga ne mën naa la mën naa def ne waaye <laughs> nga ma jébbal nga ma sa bopp soo amee sa doom ginnaaw da nga jàngalekat bi mu ko jàng jox ko ko jigéen sax dañ koy jébbal borom këram dañoo am lu dégg rek ki jébbalu ci sëriñ bi jébbalu ci sëriñ bi yàlla la jébbal boppam ndax sëriñ bi yàllaa tax mu jébbalu ci sëriñ bi xamul yàlla wala amul yàlla du ko faale du ko xam kon ki xam yàlla am ngërëmal yàlla xam yoonu yàlla mën caa jaar ba yóbbu nit ci yàlla boo ko joxee sa bopp yàlla nga jox sa bopp ay nga doon laaj ba dégloo tey ak dégloo mbokk taalibe yi dañu bëgg xool ñëpp seen soo yàlla just performed from shameful and unjust deed but the recollection and he used the word but but the recollection of God is the greatest act in life so I think to summarize that that that will be enough and we'll proceed waaw kon mu jox sëriñ mu jox mu jox beneen laaj. waaw ah. ah, waaw oh. laaj bu ñu ah, laaj bi ñu ñu téye woon ngir jox laaj anglais bi. maanaam waaj daf na woon jaayante ordre bi nu lu mu tekki ak ndax yoonu murid keroog la sosu. ci la bay'atul ridwaan war lana ko indi bu ñu ko relaté dana gudd histoire l'historique lay doon boo xam ne dana jël lu bari am lu temps xam naa ne bu yaatu ko waaye nag yeneen questions yi ngi fi te bari kon na mu gën a gàttee xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee ci ndigal ak suñu Madina jëm Màkka ndax waa Makka gàntal nañ ko am na mbooloo mu néew mu ko nangool ñu ci def ñëpp gàntal ko waa Madina daan ñëw Makka par mu nekk dañ daan wër ci kaaba yi kaaba gi bu ñu tuuba ne arab yëpp daan def ndax kaaba gi yàgg na dañoo considéré ñoom seen maam Ibrahima moo ko tabaxoon te ñoom ñu ngi ci diine Ibrahima ak li ñu nekk di am ay xërëm yu ñuy jaamu lépp teewul ñu gëmoon wala buñ ko gëmul bu ñu bëggoon a gëm wala gëmloo ni diine ñu ngi ci diine Ibrahima ñu daal ñëw ñooñu buñ masaan ñëw yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan gisee woo ba am ci ñoom mbooloo moo xam ne takku nañu ba dogu ci ne ko mën ngaa jóge màkk ñëw ci nun daanu la aar daanu la défendre te gëm nanu la mbooloo mu bari gëm màkk kon dem Madina ñu tudde hijra tubaab bi naan demee màkk bi mu demee Madina jóge Makka waa Madina dalal leen yonente bi mbokkale waa Makka ñi ànd ak moom ak waa Madina ñi fekk diw diwee sa mbokk diw ku ci nekk jàppe sa morom ne mbokk koo bokkal ndey ak baay ku ko raw ci liñ leen bokkale woon jekki nag di am ay redd yoo xam ne dañ koy defante léeg-léeg yéefar yi dal ci kaw jullit ñi ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day bàyyi baayam ak reem ñu nekk Makka mu tuub benn mu ñëw ma dina ñu di ko buñ ko yëgee dàq ko buñ ko jàppee déddoosi ko benn ñu jéng ko wala ñu yeew ko wala ñu dóor ko ba màndi toroxal ko léeg-léeg am ku rëcc ba agsi ci Madina tuub toog gannaaw nag waa Madina yi waa Màkka yooyu ñëw Madina di ay saaba bàyyi woon nañ seen kër ak seeni alal ndax ba ñu ñëw dañu nëbbu ñëpp bu ñu ñëw ndax kenn ku ci nekk am ngay mbokk te bu la say mbokk jàppee jaral na leen ñu def lu nekk ñu wacc fa seeni alal kon ak seeni lenn nag ci njaboot ak seeni mbokk ngir gëm yàlla bëgg yàlla ak yonent bi ak seen diine tax ñu wàcc fa loolu lépp ñëw madina bi ñëwee amuñu fu ñu daal amuñu fay kër fa dara yonent bi sax mbokkale leen ak waa madina ba ñu dëkk ñu fàttali ko nag seen alal yooyu ñu fa bàyyi daan métti télé ak yi yëpp yonent bi sallallahu alayhi xam ngeen ne waa Màkka ni ko alxuraan waxee rihlata shitaa'i wa sayf dañu daan am ay caravane yoo xam ne am njëgg lay doon ci mbirum commerce xam ngeen ni waxtu sedd ak waxtu tàngaay lu ci nekk am na marchandise yi gaaw a jar ñii dem Syrie yóbbu seeni gëléem ku ci nekk dajale sa alal ñii yóbbante jënd marchandise mu bari buñ ñëwee di ko jaay yi saa ñu dem Yemen nga Makka dafay réew mu koŋ amul mbay amul dara commerce rek fay dox noonu tàndarmaa fa sax te ñëpp amul tooli tàndarma def nag mbir moomu xew ñoo ñi nga xam ne ñoo amee alal ji ñu jëndi woon foofu di ko indi jullit xam ne ñee ci ëppeel doole dañ leen a génne jël seeni kër ak ba lu jeex seeni alal ñoom ñu fas yéene fayu dogale njëg moomu ngir ëpp leen doole ñoom it fayoo ko lañ fa bàyyoon du ko mat sax waaye kon ñu teg ko ci yoon ñu dimbali ko ko ndax fi ñu nekk xam ngeen ne mbooloo bu bari gàddaay ñëw ci dëkk te amuñu fa dara ñeñ fa fekk li ñu am ñu lug ko bokk ak ñoom dana nekk loo xam ne li itam xat-xat lay indi xiif ak ñàkk tuuti ak coono bi nga xamee ne njëgg moomu dégg nañu ni mu amee solo jóge nañ ci ñu ngi jaar ci wetu takk gi yoon wow yoon woowu amoon na ñaari yoon benn ñu jaar ci takk gi wala ñu jéggi doj yi di ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam eh, déggee yëgee waxul dara ba suñu borom xamal ko ci wax yu ne ko na nga jóg nga dogale jëgg moomu ndax suñu borom ko jitin mu xeex ak yéefar ba not ko jël la mu amoon suñu borom daganalal na ko ko mooy ki mu ko njëkk dagana daganalal ci yonente yi moo ne ko nag bi nga xam ne nag waa xam nga ne arab yi si alal ju toll noonu duñ ko bàyyi rek ci neen ki nga xam ne mooy jiite njëgg ma day am nit ñoo xam ne ñoom la ñuy yónni ci yoon wi ñii toppatoo seet yoon wi ndax am na lu leen di dogale wala am na lu ñu war a mooy wala dara di leen ko xabaar buñ gisee loo xam ne tax na ñu war a dem màkk xamal leen ni leen seen alal ja nga xam ne ma nga ca njëgg ma na ngeen ko wallu ji yooyu yëpp kon daana am yonent bi sallallahu alayhi ba mu jógee suñu borom xamal ko ne ko waa Quraysh sin kat jóg nañu ndax dégg nañu ne yaa ngi dogale si njëg mi loolu tax na bi muy jóg ñu bari jóguñu ànd ak moom ndax jëmal ci xare umra ko taxoon a jóg bokkul ak lee moom mooy li sababoon Badar dama ko jaawale lii nag mooy sulhul Hudaybiya bi kii di wax bi nga xamee ne jóg nañu mbooloo mu xaw a takku lañu waaye yoruñu gànnaar yi xare jóguñu woon kon pour xare waaye dañoo jugoon ngir euh, kii wëri kaaba gi umra loolu itam bi nga xam ne waa Quraysh dégg nañu ñu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñëw te dafa bëgg wër ci kaaba gi ñu ne nag loolu gàcce la ci noonu giiri arab yi di dégg ñu ne Muhammad ñëw ne ba Makka wër kaaba gi dellu ci jàmm te mu ne luñ ko dara li nga lu lu mu naqari naqari loolu duñ ko nangu dal di jóg ñoom it nag dal di woote def lépp lu ñu amoon ngir fas yéene xare yonent bi sallallahu alayhi mu nga mu nga ñëw mu ñëwee dégg loolu ci yoon wi am na it am na ay ay rej maanaam ay espion ñu xamal ko ne ko waa Quraysh si jëm nañu kat ñoom it te bàyyiwuñu gànnaay bàyyiwuñu fas wuy dàkku bàyyiwuñu jàmbaar ñépp jóg nañu képp koo xam ne kii demuloo wut nga ku la remplacer nga fay ko mu dikkal la ci xare mu ne kon ñi ma àndal ana koo ci xam ne kii mën na maa jaarale ci yoon yoonu lëndëm moo xam ne ñu bari duñ ko xam ba nu dem ndax ñun xeex taxu nu jóg waaye dunu dama bëgg a dugg màkk rek wër kaaba gi di ko umra benn waaye jaarale ko ci yoon woo xam ne xóot la waaye bi nga xam ne ne gaa xam nañ ne mu ngi ñëw mu di ko làmp wet ku nekk nekk fële ñee nekk fële daje séenante ba daje yo xooy si yónni nañ juróomi ndaw juróomi ndaw ndaw lu ci nekk bu ñëwee la muy gis ak la ki yonent bi wax sallallahu la wasallam daf koy xamal ne jógul ngir xare waaye ku ci nekk boo demee la nga wax bu leen doy dañu naan rek yow Muusa Muhammad gi xamuloo ko daf nuy nax du nu nangu loolu di ko def Suhayl ma ca mujj mañ gën a fonk mu siñeenteeg moom pacte terme yi niru lu doy waar loo xam ne dafa mel ni daal kuy diggaaleeg koo xam ne doo nawleem yaa ko féete kaw ci wet bu nekk ba si naaw ma sax merca benn nañu li njëkk terme bi njëkk moo di yow tey yaa ñi nga àndal du ngeen dugg màkka da ngeen di dellu ba déwén bu déwénee bu ngeen di ñëw du ngeen indi fet du ngeen indi xeej jeesi ju nekk ci mbaram rek ngeen di àndal ñaareel bi képp ku jaweeti màkk ñëw di di tuub si ci yow na nga ko dàq ñetteel bi képp koo xam ne dafa ànd ak yow ba mu yàgg mu weddi lislaam dellu si ci noonu doo ko doo ko doo ko sañ jàpp da koy bàyyi mu ñëw ba tere ñuy àgg sidna Omar mer lool nekk ci sidna Abubakar ne ko waaw ma ne ndax ñun nekkuñu ci dëgg mu ne ko ah kay ndax ñii ci fen mu ne ah kay lu tax ñu nekk ci diine yi dëgg ci ñu dina jox wet gu suufe jël wet gu kawe gi mu gëm naa ne gëm naa ne kii yonent yàllaa ko yónni mu ne ko man gëm naa ne yàllaa ko yónni mu ne ko waaw waaw li mu def na mu ne ko Omar jàppal sa bopp rek te nga topp digal naa Omar amul lu ko doy amul conviction mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw dama ndax du ñoo ne ci dëgg mu ne ko ah kay ndax du ñii waa màkk ñoo ne ah waaw lu tax ñu du féeteel foofu tanu ne ci dëgg mu ne ko Omar bu yàlla akub yeneen tam bu ñu décidé dara ndax am nga droit wu taxaw ci diggante bi ne loolu du am sidna Omar nee na ba tiit tiit moo xam ne daal di tàmbalee ñaq nee na bis ba léegi ba ñu ma di yokk samay jaamu yàlla ak samay sarax yi di bala suñu borom baal na loolu man wax bi mu doxee noonu euh, juróomi ñoo ñu yebal ñëpp kenn ku ci nekk na mu dox na mu jëflante ñoom ba mu ñëwee bu ma ko waxee dafay gudd naa yem rek ci suuf mu la mi nga xam ne terme yooyu moom la ñu jëflante ak moom ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon da war a dellu yonente bi nag parce que ne dellu fekk géntoon na dugg Makka wër Kaaba gi ci jàmm loolu itam sidna Omar nee na sidna Bukar waaw ndax yonente bi géntul woon dugg Makka mu ko ah kay eh, ndax waxoon na ne at mi lay doon waaw waxu ko mu ne ko yow mii kii yonentu yàlla la lu mu la wax rek def ko non patwa daal di moom it ngi seet na waaye jullit ñëpp seen xol tàng na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen rendi leen seen hëdd yi te nu dem te ngeen watu nu dem kenn dégg ko mu wax ñetti yoon kenn faalewu ko mu dikk ci umu ay man ne ko jullit ñi alko nañu digal naa leen ñu bañ ndigalal jigéen léeg-léeg mu am solo foofu ndigalal jigéen am na fu solo te mooy ñetteelu yoon ndax Sayyidatuna Xadija waxoon nañ ko waxoon nañ ko day gudd mooy mën ne ko da ngay rendi sa xët yi dal di tàmbali watu boo ko defee rek buñ la gisee daañu ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam def noonu julli ñi dal di def bi ñuy wàññiku lépp ñu ngi am naqar ndax li ñu bokk na ci ci terme yi nee ñu dañuy signé très fii fukki at duñu xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ak ñoom waa Màkka loolu bokkoon na ca fii ñu xool ñu ngi ñibbi jullit ñaa seen xol gën na nag ba ñu agseegul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon na bi nga xamee ne waa Màkka jóg nañu te nee ñu rek daf lay jaar sunu bi soog a dugg Màkka du am yónni woon na ndaw la commencé jëkk yónni mu ne ko bu ma demee ñu rey ma <laughs> daal li ma ko def yëpp xam nañu sama jikko waaye mën naa la digal koo xam ne bu demee duñ ko def dara mu ne kan Ousmane ibn Affan yonent bi sallallahu alayhi naa Ousmane demee ñu ne ko yow daal mën nañu la bàyyi nga wër Kaaba gi waaye nag Mohamed moom du ko wër tey mu ne leen man bu ko Mohamed wëru ko wër kon nag nga du ko wër du ko du eh, daal di wax nag feeñal ci lam ñu nit ñi rey nañu Ousmane ah sallallahu alayhi wasallam ndaw lu tal ne Ousmane ñu rey ko Jibril wàccul wax ma dara waaye nag gannaaw wax ngeen loolu bu ñu reyee Ousmane daal nag duñu dootuñu dellu mukk fépp daje wu noonu noonu foofa nag gannaaw jógul woon ngir xeex am na kon ñu ko toppoon ànd ci te fas ñu woon yéene bu doon xeex xëy na duñu ñëw wala déet ak ñoo xam ne toog nañu te bu ñu xamoon day xeex daañu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne junj leen maanaam wax wax leen lu ñuy wax waa muhaajiroon yi mooy ñi ñi ko toppoon te jóge Màkka ne ko noonu day boo xuusoon géej géej nu xuus ko ànd yow mu dellu ne waaw wax leen ma ndigal ah Muaz Saad ibn Muaz radiyallahu anhu ne ko dafa mel yaa tax nun noo tax yow waa Madina mu ko waaw waaw mu ne ko leen de laa lay xamal li ñi fi Muusaa waxoon Muusaa duñ la ko wax mukk fazhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaa'iduuna demal yàq yàq sa borom ngeen ànd xeex ak yéefar yéen nun du ñu dem du ñu xeex ak ñu bari doole ñooñu nun du laax loolu dan naan ànd ak sa borom ngeen xeex daanu xeex ànd ak yéen di leen teg nekk seen gannaaw loolu la yor mu ne nag léegi nag jaayante képp koo xam ne man na jaayanteeg man ci fas yéene na ma dee jox ruuxam yàlla ñuy def ak boobu loolu mooy bay sulhul Hudaybiya bi mooy pacte bi ñu signé bay asu Ridwan mooy jaayante googu ñu jaayanteeg moom ak bu ñu jógul woon ngir xeex it ñu fas yéene jox yàlla seen bakkan ngir xeexal l'islam ci dëgg ba lu mujj lu neex yàlla mu def ko kooku moom de bay akum daal ba ñu bi nga xamee ne nag signé nañu pacte boobu bay wàññi ko di ñibbisi ci la saaru fatxi wàcc in eh, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka maa taqaddama ci surprise jullit ñépp jullit ñépp nga xam ne ñu ngi woon ci naqar xol bu tàng ndax pacte bi ñu signé ak ni ñu ni seen yaakaar ji tas waroon yaakaaroon ne ni ñu ne Màkka dëkk fa ñu jële leen fa ci seen lu dul seen coobare ngir bëgg yàlla léegi amoon yaakaar ci ne daañu duggaat gis seen i kër gis seeni i mbokk wër kaaba gi nga xam ne gëj nañ ko wër ak ni ko yonent bi génte woon seen yaakaar yooyu yépp tas ñu am naqar alquran moom daal di wàcc di félicité yonent bi inna fatahna laka fathan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka siratan mustaqiman wa yansuruka llahu nasran azizan ne ko ko def accordé nañ la comme kat bu bu rëy rëy rëy ci biir ak biti te suñu borom baal na la li jiitu woon ak li mujj suñu insisté foofu lu tax ñu tudd yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax maak xaddam nisam ko di tudd affaire bàkkaar loolu lépp lu ñu war a expliquer waaye bërëb bi ak jamono bi laaj ko daal di xamal tam nag ne ñi nga xam ne jaayoonte nañoo ak yow ca suufu garab ga dañ taxawoon garab gi bu ñuy wax samura mu mel ne séng ci ci ci wala fi noonu moom la ñu doon ne ko inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim xamal ne laqad radiyallahu anil muminina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariban wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana 'azizan hakima wa rasulan maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajillakum hadhihi wa kafa'a binakum kullan qurayshun bikum siratal mustaqim bi nga xamee ne suñu borom moom mu ngi félicité yonent bi di ko jox nouvelle bu neex ci conquête bu mu am féeti kaw bu mu féeti kaw triomphe maanaam ngañaay lu mu gañe di ko xamal itam ngërëm lu mu gërëm jullit ñi nga xam ne bañ demee ba mu gën a metti nangu nañu jox yàlla seen bopp fas yéenee dee raxas seen xol ak seen loxo ci àdduna ba mu set su mborom di ko xamal loolu jullit ñi tooguñu lu dul bëccëg déwén fa lañu soog a xam nag li taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangoo signé lee li taxoon itam suñu borom tuddee loolu conquête bu mag ñu koy soog a gis bi sallallahu alayhi wasallam moom gisoon na ko biñ ko ne waaw léegi dañ la bëgg a laaj ki nga xam ne dafa jóge ci ñun dem ca ñoom ñoom ñu téye ko te ñoom ku jóge ci ñoom ñëw ci ñun ñu dàq ko mu ne leen ki jóge ci ñoom te tuub l'islam di dëgg ci moom mu jëm si ci man bu ma ko dàqee yàlla dàq ko te yàlla dana ko dana ko taxawu ki nga xam ne nag jóge na ci ñun jëm si ñoom koo ot ci l'islam génn ci diine ji soxla lu ñu koy dee na dem ndekete ci terme yi bi nga xamee ne nee ñu fukki at du ñu xare du ñu xeex moom nga xam ne ñoom rek ñooy ñi nga xam ne ñoo ko gêné woon dëgg mënu la xeex ak kenn tribu bu mu bëgg a xeexal ci araab yi ñoo ñu dimbali ko booleeg seen i pexe léegi suñu borom def na jàmm seen diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën a léegi jublu fu nekk xeex fa def ay conquête dellu si fukki at yooyu te fukki at yooyu jeexul bi ñu toogee bu ñu tegee ñetti at bokkoon na ci terme képp koo xam ne ànd yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasante wëllëre soo duggul ci lislaam it waaye nga di xeetu arab kooka wax ku ko dal ku dal ci kawam dal nga ci kaw yonent bi képp koo xam ne def nga taxaaluf maanaam xaritoo nga ak waa Màkka fasante ñoom wëllëre ñoom it ku dal ci kawam dal na ci waa Quraysin nga xam ne kon ku dal ci ku fasante wëllëre yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi am na droit wu ànd ak kooka xeex ak yow waa Quraysin itam ñoom it képp ku ñu amanteel wëllëre ku dal ci seen kaw ñu Quraysin ñëw ànd ak ñoom sotle kooka Quraysin nag dal di fekk koo xam ne defoon na taxaaluf ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dal ci kawam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dal koy génne ci tëj googu ñu ko tëjoon fekk fukki at duñu xeex fekk na diggante bi not na fi réew yu bari ba ñu dugg ci lislaam ba gën a am doole ba nga xam ne xëjatul ci ñoom di waaye yàlla nag may na ko bunt bu mu mën a jaar léegi ba xeex ak ñoom ndax ñoom ñoo njëkk a violé pacte boobu boobu nag mooy fatxu màkkata foofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dale ci ñoom nag ba conquérir Makka ba toog fa nag ñi nga xam ne ñoo ko doon def yu bon mu fekk leen fa léegi sañ leen def lu nekk mu jéggal leen ngir yàlla topp benn noon xaq sulhul Hudaybiyya nag ak ñoo taqaloo ci xew-xew boobu bay atu ridwaan mooy ñooñu nga xam ne dañoo jaayanteeg yonente bi fa mu gën a mettee ngir yàlla ba suñu borom tagg leen ni suñu gërëb gërëm na leen laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta shajarati ba nga xamee ne ñu ngi jaayante yow ci suufu garab ga ba tax na jullit ñi bu ñu dee seet ñi gën ci jullit ñi nee ñu Abubakar gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam Abubakar moo gën ci jullit ji am Umar gannaawam Usmaan gannaawam Ali am ñi des ci fukki ñi ñu dëgale àjjana Talha Zubayr Saad Saïd Abdurahman ibn Awf ñooñu bu ñu wéyee ñu ne ashabu samara samarati mooy ña defoon bay atu ridwaan ñi nga xam ne ñoo jaayante war ak yonente bi bay atu ridwaan ñu ne ñoo ahlu badar eh, waa badar itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam waa joo xam ne neex gannaaw te dootuma leen topp dara wala déet kon waa badar itam luñ tolot bay atu ridwaan alquran mooy mu bàyyi a boobu ci sulhul Hudaybiya ndax fa la yoonu murid soo ko wala déet yoonu murid jiitu loolu da waroon wax kay ndax yoonu murid keroog ba yonent bi tàmbalee woote ci la booba la yoonu murid soo mu des ñu war koy expliquer du dëgg xam ngeen ne yonent bu ñëw fekk na enseignement bi nga xam ne yonent bi ko jiitu indi woon ne ko ràpp na wala civilisation nit ñi ak seen esprit seen mentalité weesu na foofa ndax doomu aadama maanaam l'humanité dafa commencé ci enfance am ba ko àgg ci maturité maanaam ci ñor xam ngeen ne diine ji ci nekk dafa yem dafa correspondre rek maanaam jamono ja ñooña nga xam ne ñoom ñoo dajeeg diine jooju ni nga xam ne ne buñ ko seetee mu mel ne euh, toujours ma di ko faral di misaale étape yi nga xam ne mooy état bi enseignement bi loo xam ne bi lu mu war a lu muy damoo la wala lu mu jag loola ndax ñeneen fekk nañ ko ci kon nag li nga xam ne euh, moom la ci war a jublu moo di rek dafa dëkkaaleeg suñu borom ba noppi nag ànd ak moom gi mu moom alxuraan donnaloo gi ñu ko donnaloo alxuraan sag gi ñu ko sag alxuraan alquran nee ñu wa maa ya'lamu ta'wilahu illa allah yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran xaraf bu ci nekk am na biir am bitti biir boobu amati biir biir boobu am biir biir boobu am biir ba muy juróom-ñaari biir kon ku ko yàlla sax yaay xam juróom-ñaari biir ñëpp ndax Abdullah ibn Abbas nee na ñaari aaya yii allahu lazi xalaqa sab'a samawaatin wa mina al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman su ma ko firi woon ngeen dagg sama kii sama baat ndax day wax wax ju kóot joo xam ne dañuy jàpp ne kii yéefar la li mu wax waxal yàlla lu dul dëgg la ak waxal yonent bi lu dul dëgg kon maanaam alxuraan dafa xóot te loolu lépp nag doomu aadama joo xam ne suñu borom daf ko may dégg rek ci alxuraan waaye ki nga xam ne nag yàllaa ko ko diyee lu mu wax rek lu ñu mën a wàttale hmm? ah donc taalibe yi kon ni ñu ko waxoon ku ci nekk ba yow mu fedd liberté am wax nañu ci am mbokk mu fi laa bi ngi yegsi bu ñëwee li ñu mooy ku ci nekk ku ci toog fa mu toog ñu may ko ba mu toog lu muy digal bu bokk ko dégloo loolu jëf te jëfe ko kon ñu continuer ci laaj dafa am bismillah bismillah waaw waaw day am kuy ku wax ni euh, ndax dem bi ñu nekkee fee suñu mbokki américain yi noonu foofu dañoo laajoon laaj. léegi nag euh, dañ leen digoon ne bu ñu ñëwee fii tey ñoom la ñuy njëkk tom seen laaj ma noppi waaye yàlla ci dogalam dafa def ne laaj yi ñu bindoon euh, texte yi ko dañ ko bàyyi ci nekk seen tam ba ba ndaalewuñ ko su fekkee ne ñoom ñi ngi te mën a bindaan laaj yooya suñu sam tontu ko su fekkee ne koo xam ne kii comme kii par exemple nga xam ne amaana dafa intéressé wu ca laaj yooya te moom mu fàttali ko itam bu ko bindee itam suñu sam ko is euh, any Uh, the African American uh, brothers or sisters that were in New Jersey yesterday here. Because uh, a couple of people asked two questions yesterday that we said we were going to answer first. If they're here, they can please rewrite the questions so the lecturer can answer them. If not, then we will just move on to the next question, inshallah. There's a question here that's asked by somebody, but it's in order, and we want to try to follow the order. am na ko def na ko français. français am na ko. am nañ boolof. def na ko français ak boolof. waaw di leen barab. waaw léegi suñu amee benn barab. ci ci ar ci arab la bind question bi. Hmm. dafa wax ni. Hmm. maanaam ci adduna si. Hmm. bari na jullit mm-hmm. lu mel ni ki Sénégal mm-hmm. ak Arabie Saoudite mm-hmm. mu ne ci yenn ci jullit bi am na ci ñu xam Serigne Touba topp nañu ko topp nañu ko am na ci ñoo xam ne itam xamuñu ko bu baax toppuñu ko toppuñu ko ne xamuñu ko muy laaj moom naka ñoo ñi nga xam ni xamuñu ko toppuñu ko mën a donc Serigne bi waxee daal ni xol ñi nga xam ne sopp nañu ma danañu soxe loolu tax na ne muy laaj dafa bëgg ñu tontu ko ko ci arab bi mu ko bind wala ci wolof. ah wolof la yaakaar naa. wolof hmm. bii nga wax boobu. muy comme benn laaj la naka la ñaar yëpp benn laaj la waaw bu bu ma wax àggale bii nga wax. wala nga wax ba tey kii boobu ñu rek. wala ndax yéefar yëpp. danañu dem àjjana. safara sama safara. Hmm. kon ñu am chance. Ah. laaj bu njëkk waaw. mu ne mu ne. Hmm. ñi nga xam ne ñëpp maanaam topp nañ euh, maanaam gëm nañu yàlla. Hmm. ba noppi dem topp ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy laaj seen mbir waaw bu njëkk bi mooy ndax Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne. am na ci bindee fi ñu bari ñoo xam ne xam nañ ko gëm nañ ko topp nañ ko ak ñoo xam ne xam nañ ko topp ñu ko ak ñoo xam ne xamuñu ko maanaam kon mënuñu ko gëm mënuñu ko topp du loolu dama wax ne Cheikh Ahmadou Bamba wax ñu maqaamam fu mu yemi waaye xutbul xawsu bokk na ci ay maqaam xutbul xawsu ñaar la benn mu fés suñu borom fésal ko wooteloo ko wooloo ko jaam ñi wala mu nëbb ko bu ko nëbbee ku ko weddi du la wàññi dara ndax yàlla moo ko feeñ bu fekkee nag dafa doon yonent bi ci zahir ak ci baatin bañ ne ko wooteel mu yëkkati baatam ñu taxaw bi ba sëñ bi ci ba toog ba euh, gis ci loolu yóbbu ko ah, topp ko ndax sunu njariñ la tey ëllëg waxtu wuñ ci tolloo bu soobee yàlla ndawam dina ñëw waxtaan ak mbooloo mi léegi kon jox sëriñ Saam mu wéy ci laaj yi ñu ko doon laaj. sëriñ laaj bi ah, ñu waaw mooy ah, wax ne. ci àdduna bi bari na jullit. Mm-hmm. ni ci Sénégal mu def ay mu ne am na ci ñoo xam ni xam xam nañu Serigne Touba sopp nañu ko topp nañu ko. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ñi itam ko bu ndax ko bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. naka ñi nga xam ni xamuñu ko. ba noppi te toppuñu ko. loolu lay laaj. dañu ne xutbul xawsu benn suñu borom fisal ko. woot wooloo ko jaam yi ndax mu bunt mooy buntu yërmande yàlla ci kaw suuf ci tabe xam ngeen ne suñu borom yónni bu muy yónni yonent yi du lu war ci moom du waajib Amérique ngi nii benn yonent amul Europe benn yonent amul léeg-léeg dana doon yërmande ndax wa maa na mu'azzibina hatta nab'atha rasulan du nu mbugal mukk te yónni wuñu yonent kon fépp fu bu yonent àggul fa nekk daañu daañu mucc ëllëg tax suñu borom du leen dugal mukk ndax yónniwul ci ñoom yonent xutbul xawsu dafay donn yonent bi benn mu donn ko ci baatin rek bañ koo doon ci saahir wala mu donn ko ci saahir ak ci baatin waxtu woo xam na ko ci saahir ak ci baatin dañ koy woote loo day yëkkati baatam woote day xamle ne mooy buntu yërmande yàlla ci kaw suuf képp ko woote ba jot nga dégg ko xam ko bañ bañ ñaar la nangu nga waaye ñëwuloo am na lu la tee ñëw dafa am foo tequ wala dangaa am ngànt wala dangaa nekk foo xam ne jàpp nga de fi nga nekk doy ba waaye nangu nga léppam nangu nga ko wala nga bañ koo nangu mooy nga weddi ko ki nanguwul moom safara yooyu na ko ndax nee ñu baax wilayatu baadun laa yatabaadu kan nubuwati ndax wilaya mu ngi mel ne nubuwa wilaya bu mat fu mu matee dafa mel ne nubuwa ku koy ku koy dégg jëkk ko gis tegtal yi te nanguwoo ko ni nga xamee ne benn yonent boo ko weddee rek weddi nga yonent yëpp la am farat benn ahad min rusulihi naka noonu xuntul xaw boo ko xamee weddi ko mel ne nga weddi nga yonent bi te kon seen mbir ngi aju ci gannaaw yàlla coobareem bu fekkente nag li ñuy wax buluuxu daawat yi sartu l'islam ndax l'islam li muy foor foor ñoo xam ne ñuy woote yonent ba àggul ci ñoom ni ma ko waxee woon kenn du leen buggal bu ñu toppal yàlla kenn du leen buggal waaye nag ndax daañu dem àjjana déedéet ndax àjjana moom ku jàmmul yàlla doo ca def waaye koo xam ni kii kenn lëkku la ngir juróom-ñeent ñooñu sëñ bi li ci maqaale xu niiraan nga xam ne du ñu dem ajana du ñu jëm fa ñoo bokk koo xam ne kii am na loo tee lakk ba doo lakk yàlla ba dem ajana coobareem bu nag li ñuy wax buluuxu daawat yi sartu l'islam ndax l'islam li muy ñoo xam ne ñuy woote yonent ba àggul ci ñoom ni ma ko waxe woon kenn du leen bugal bu ñu toppul yàlla kenn du leen bugal waaye ndax daa ngi dem àjjana déedéet ndax àjjana moom ku jaamuwul yàlla doo ca dem waaye koo xam ne kii kenn lëkku la ngeen juróom-ñeent ñooñu sëñ bi ci maxaale ko neeraan nga xam ne lu ñu dem àjjana lu ñu jëm safara ñoo bokk ci képp koo xam ne kii am na loo lakk ba doo lakk yàlla ba doo dem àjjana ngay jëm am na mbooloo moo xam ne foofu mooy fa ñu jëm ëllëg kon képp koo xam ne kii dégg nga woote bi jot na la nga mën koo wóorliku wóorliku ko ba am ci lu wér nga xam ko ñi nga xam ne moom la Abu Talib xamee woon nubbu wëg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi am lu tax mu bañ nga bañ weddi ci sa gémmiñ ak ci sa jëf safara yey na la safara yey na la moom ci boppam xaw moom boo bokk moom jullit ak bàkkaar boo mën a am far na boo dee doom judul yoon sax nga xam ne boole nañ ko juróom-ñeent ñooñu nga xam ne du ñu dem àjjana ndax laajulu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee huwa sharru salaasati maanaam doom ji moo yées ci ñett ñi ndey ji bàyyi ji doom ji doom ji noonu dara ndax wala tazir waaziratun wizra uxraa waaye nag xadis dafa ñëw di firi alquran moom xamal ne huwa sharru salaasati bu jaamoo yàlla yi day dem la arax waaye kooku xutbul xaw soo ko mën a sellal wala ka ci sës wala ka wala ka ci sës benn mu yónni ko mu dem wala mu liggéeyal ko dara wala mu topp ci moom julli wala mu bokk ak moom ñam dana ko laabal ba mel ni ku ko mosul war a doon dana dem àjjana mosul def nit noonu kon xutbul xaw si boobu kook nga xam ne ah, xam na ko xolam nangu na ko waaye dikkul naka kenn dafay ku mel ne Sëriñ Tuubaa nga xam ne dafa doon xutbul xaw si ci def yépp amee seenu yoon di joxe wërdu wa yoon woo nekk bu fekkee ne sa xol nangu ne ko mooy ko sa xol nangoo rek laa biiram ak baaxam àgg na ci xet la ki nga xam nag xam na ko xamaaral ko añaan wala wujjale wala jeneen jikko jàpp ko mu wer di ko ci lamiñam kooka la safara yeey lu dul yërmande yi fukk xaw boobu sëñ Tuubaa nag kon képp koo xam ne nekk na ci Sénégal mbirum ump la ak réew yu bari adduna dafa yaatu réew yu jullit ñi dafa bari mën naa am réew yoo xam ne daañu ko dégg dégg koo xam ne du tax mu leer leen ni nga xam ne noonu la sharia waxe ne daawatu rasuli woote bi yonent ku mu jot jot goo xam ne jot gu woyof la nit ki ni ñu daan waxe naan am na jëmm joo xam ne ca màkk la wala ca màkk ci jamono bi ñu ñu di ko wax ci jamono boobu ne dafay woote yonent mu ngi tudd nàngam dafay wut ngóor dugal ko yoo xam ne day tax doo ko gëm nga xam ne loolu ajuwul ci sa coobare am nga ngànt kooku moom dana mel ne koo xam ne kii kenn woowu ko kooku sax ci lislaam sax am na ngànt mooy moom ahlul fatra fi diggante bi yonante bu wéy ba lam jàngale woon raaf wala ñu wëlbati ko beneen yonante ñëwagul mu ahlul fatra boobu ak ñi nga xam ne daawa bi agsiwul ci ñoom ci xutbul xawsi bi ak ci lislaam bi ñooye moo am nañu ngànt ki nga xam ne moom moo amul ngànt mooy ki ko xam wala mu mën koo xam ba noppi am loo xam ne lii du ngànt lu sere am na nga nga bañ mel na ni euh, Abu Talib defoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa ko ko def safara yey na la kon nag ku ko nangul yàlla musal na la ku ko gàttul ci loo xam ne du lu mun lu mun la ñàkk ni ki ak réere gi nu waxoon rek moom mooy ki nga xam ne moo nekkul ci dëgg waaye kon loolu mooy li ñu mën a tontu ci laaj boobu mu waxoon ma lu mu ko ñaareele woon. dem àjjana yëpp yëpp daañu dem safara ñi nga xam ne dañoo dafa nga xam ne gëm nañu yàlla mhm. te topp ñu balaay moo tontu question boobu mhm. question bi mu tontu léegi mhm. sëñ Saliou Salam ne dafa bëggoon def apport maanaam da cee bëgg a wax tuuti kàddu bu ko defee mu tontu laaj ci dem salaamaaleykum waaleykum euh, damay euh, dolli tuuti ci leeral rek ci borom laaj bi ni ko sëriñ Sam waxee noonu la euh, euh, waaye xam nga mbirum tasawuf moom dafa xóot euh, xóotaay boobu tax na day gis gis yi dañuy bari waaye li ñu bari bari dañuy mokk leen rek sëriñ Tuubaa ci ñun moom mooy xalifatulaay barke yi charte yi. matériel na ko waxal nañ leen ko daal. Mhm. Mhm. Euh, d'après li nga xam ne moom la Abdourahmane Bada yi wax. Mhm. ak suñu jiit yi. Abdourahmane Bada yi. te ñu ak suñu jiit yi. ci seen i gëstu. ci fànn gii. moo di ne Sëriñ Tuubaa ci doole yooyu kenn mësu ko am te kenn jotu ko am. te ñu joxe ci tegtal. moo di ne li nga xam te ne xamu ko. dégg ko mosu koo gis te nekk ci Inde wala ca Europe wala ca Australie hmm. bu fekkee jullit la bu nar a bu nar a fexee hmm. fexeem suñu borom ak màggam hmm. ak ak xaralaam jullit boobee buy sukkuraat balaa roogaa wadd sunu borom dina ko andi Sëriñ Tuubaa woon ko ko ci lu sukkuraat bi mu def ko nangu la ko ko mu nangu ko roga dora wa mu dugg loolu neex na Badou rafet jërëjëf waaw kay ko ko Abdourahmane Badou ak ak suñu ji suñu ji ñoom suñu rëy ñu wax loolu waaye bi ci def kon di jox la di joxalaat ji def maanaam bu yëpp ndax nañ dem waaw waaw waaw xisa boobu ndax Abdourahmane Badawi nit la koo xam ne ku fonk tasawuf la bind la ci ay téere yu bari xinqit yi ni ngeen ko déggee xinqit di ko askane xam la ne fu mu bokk boroom xam-xam la moom itam loolu ñu wax nag eh, téere yi ulama yi saxal nañ ko ci ne képp ku war a texe rek képp ku war a texe te ngay julli laaj boobu nag am na ci ba tey lu ci aju ci ñaareel bi moo ndax jullit ñëpp daañu dem àjjana wala déet ndax yëpp yëpp daañu dem safara wala déet ndax jullit ñëpp daañu dem àjjana wala déedéet yéefar yëpp daañu dem safara wala déedéet déedéet kenn mënul ne jullit ñëpp daañu dem àjjana déedéet ndax wax nañ ne safara juróom ci bunt la bunt bu ci nekk xeet nit wa cay dem jahannama dañ ne jullit a cay dem jullit ñaar la bi nga xam ne ngëmam nag na ak bi ngëmam mat li nga moom mat kenn waxu ko di nga moom matul parce que nga manqué ngëm gu manqué day bënax nit jëme ko ci moy bu dee moy mooy ñaar la benn muy moy xam ne li muy def araam na wala muy moy ba noppi di ko daganal kii mooy te di ko daganal safara lañ ko dëkkal kii mooy te xam ne mooy araam na benn mu di ko tuub wala di ko tuub bu fekkee dina ko tuub charte tuub ñett la bu ko matalee ñu ko moo di bi njëkk moo di rëccu ñaareel bi fas yéene dootoo ko def mukk ci sa dund ñetteel bi dabaatal loo ci mën a dabaatal maanaam bàkkaar bi loo ci mën a dabaatal bu fekkee ne bàkkaaru jëw la ka nga jëwoon fu ñu ko tuddee nga wax ci moom lu rafet ak di ko ñaanal bu fekkee ne xàq la joo xabaloon nit nga mën ko ko delloo nga dem delloo ko ko bu fekkee ne loolu lu ñuy war a balu la nga dem balu ko loolu mooy charte yi bu matee rek ñu jéggal ko bu fekkente ne benn kon mu di ko tuub wala di ko tuub fi ko dul tuub moo tax ñu ne waman yatub walam walam yatub waman yamut walam yatub min dambi fa amruhu mufawwadun li rabbi koo xam ne tuub la te sa koo xam ne dee nga te sa bàkkaar tuubuloo ko sa mbir dañ koy bàyyeeg yàlla rek jënn jëmm juy dund kenn mënu koo dëkkal safara kenn mënu koo dëkkal ajal baw faw bu fekkee ne war na texe dana dee tawxiid bu fekkee ne warul a texe dana dee ci wér yi ki nga xam ne nag dafa dafay moy dafa gëm ba noppi di moy te moy bi xam na ne araam na te moom la ñu wax ni mbiram dañ ko bàyyeek yàlla bu ko neexee sax mu jéggal ko ndax yàlla sàkk na ay mba yàlla mu ñoo xam ne du leen topp benn bàkkaar du leen topp dara am na ci doomu aadama te nit ñi ko xam ba tax na kenn mënul ne limaam Xasaali masalan araamal na nga rëbb nit kuy dund ndax nee na ku rëbb mooy da nga ne sori na yërmande yàlla te ku sori yërmande yàlla day dee ci kéefar te feeg nit kaa ngi dund feeg noyaam a ngi dem ak a dikk xamaguñu lu mu mujj yàlla rek ko xam kon nag kenn gënu koo dem kon nag ba tey li nga xam ne mu wax na euh, euh, sëñ Saliou Salam ni moom la euh, Ahmadou kii Albadawi Abdourahmane wax dëggu na si képp kuy texe ndax képp kuy texe wax nañ ne sukuraat boo ca tolloo bu fekkente ne roo gi na di génn ci ñu ci ba baaraam yi tànkam di tàmbalee sedd bu ak accès ci dënn bi mais seytaane day am ñaari jëm wax waxtaane nañ ko yoon yu bal dana mar foofu mar woo xam ne buñ ko wëggee woon géej yëpp bi tax mu nandi foofu seytaane yooyu bu ñu ñëwee bu dee suñu borom ñu doon yërëm am na malaayka yërmande yoo xam ne dañuy daal di wàcc wax nañu ay jëf yu bari yuy waral loolu yuy waral nit bu tolloo ci sukkuraat malaayka yërmande yi ñëw te bu ñëwee fekk seytaane dañu leen di kooku borom nit bu rafet lay doon xamuñu ne seen nit ko ngi dund ndax def na loolu wala defu ko ndax bu ko defee nangu nañ ko wala nanguñu wala suñu borom daf ko boole ci ñëmu dul topp dara du leen bindal bàkkaar du leen dana am jullit yuy dem safara ndax alquran wax na ko yéefar yuy dem àjjana nag sharia nanguwu ko ndax yéefar benn mu dem safara wala demul safara mu dem laa ndax sax juróom-ñeent yooyu ñu lim ne du ñu dem àjjana du ñu dem safara ay yéefar ngi ci mooy yéefar bu tabe yéefar bu tabe suñu borom dafa nekk ku tabe te ku niroo moom du la lakk te aju tabe dafa niroo suñu borom tabaraka wa taala ndax tamit jéemawul fenn jéemawul fenn te kon ku am benn jikkoom yooyu juróom-ñeent lëkkoog juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ku ci am benn da nga dugg àjjana boo dee jullit boo dee yëkkati doo lakk kon ahlul ahlul laaraaf nee ñi yoma xiyam day taxaw diggante àjjana ak safara mel na miir boo xam ne dañ koo taxawal mu séparé waa àjjana ak waa safara nee ñi bu yont yàlla yaxyaa mooy taxaw ci kaw miir bi amee paaka bu ñëw tër dee mu nekk ci melow xarum seereer ne ko deq rendi ba mu dagg fekk bala koo rendi dana woo waa ajaru ñu leen xam ngeen kii kana ñu ne ko waaw ñu ne waaw waaw yàlla na ko yàlla yërëm kii daal sababu texe la ndax buñ jaarul woon ci moom duñu dugg fii nu ni moom dafa neex ba mu doy waar mu ne waa ndax xam ngeen kii ñëw su bool kooku yàlla nu yàlla bu mooy bunt bi nga xam ne ci moom la ñu jaar soo nga ñëw ci fu bon fii nu nekk mu daal ne ko deq rendi ñu leen dee passé dootu anati rendi nañ ko tey jullit ñuy dem safaan ba am na ndax boo déggee ñu naan safara genn safara balay genn mooy ñu am tawxid ku to lu toll na pepp zarra ku ko am ci sa xol da nga génn safara lu mu yàgg yàgg da nga génn safara ndax safara mën na leen póot moo xam ne rek feta bi ak ordu sabel bi saabu bi na bàkkaar bi gën a yàgg mu gën a metti gën a yàgg rek waaye bu setee wecc dal di mën a xol mën a bànneexu ci leer yàlla dal di mën a dem fekk ci ña nga xam ne ñu nga ca bànneex ba waaye moom Euh, gannaaw weddi na yàlla wala weddi na yàlla weddi yonent bi wala mu weddi yàlla ñi nga xam ne ñi nga wax ne dañoo gëmul yonent bi ku gëmul yonent bi dina sa ngëm gëmuloo ndax laa nu farat benn ahad ci yonent yi rek yëpp bépp bu ñëw ba ñëwagul kenn santu ko kenn mu gëm ko ndax kenn xamu ko waaye bu xasee ñëw boole koog yonent yi wees yëpp loolu moo tax euh, yahud yi nga xam ne dañoo yem ci Muusa nangootuñu beneen yonent bu ñëw gannaawam moo tax yéefar nañu ci naka noonu ñi ci des itam gëm Isa nga xam ne ci lañu yemale Muhammad ñëw gëmuñu ko nanguwuñu seen ngëm gëmuñu ku gëm xam nga iman li ñu ko wax al iman dañ tu wax na ko ci tazawudu siraar wax na ko ci tazawudu subaan fukki yi da nga leen di gëm limaan jismun bil ilahi wal kutub wal rusli wal amlaaki ma baasin qar wa qadarin jaza siraatu misaan xawdu nabii jannatu ngeen yiraan loolu mooy bala ngay gëm da ngay gëm yonent yépp gëm mbal ko yonent bi mooy kawsara gëm téere asamaan yi wàcc gëm malaayika yi gëm dekki gëm siraat gëm dogalu yàlla lépp lu am yàlla ak dogal laaj bii bokk taalo bi daf ne dafa bëgg sëriñ Saam leeral ko leeral ko leeralal ñëpp lan mooy jaayante ak Udaybiya nee na li ñu jublu mooy bu ñu ko leeralee ndax manees naa wax ne keroog la yoonu murid sos vraiment mooy avocat anglais yi nee na nee a arabe yi laaj nañ wolof yi laaj français kenn bàyyi leen kër léegi kon dañuy téye laaj bi dimbali mbokk anglais bi ba noonu solo ñaar ci bii waaw ladies waaw waaw uh, ladies and gentlemen we've been trying to to uh, respond in an orderly fashion the questions that a uh, question in Arabic was asked and was French and Wolof. And so we are going to proceed and ask the question that uh, uh, an African American or Muslim asked here in English. The question is the following. How may the Murid path be applied in, the USA, in America today? maanaam mu ne day laaj nan la ñu mën a jële yoonu Murid ngir dox doxal ko fii jamono bi ñu nekk ci États-Unis mu ne it fan ak kañ la mu yi nekk New York di dimbalante ngir mën a gën a euh, xam leen seen diine ci lislaam mu ne it mm, ñi nga xam ne bii diggante góor ak jigéen mag ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg euh, jàng ci wetu koo xam ne kii daf leen di gindi euh, a amee murit ki fu mën a nekk rek mën na koo doxal li ma ñu daan wax xaaf bu nekkoon ci gannaaw jabal xaaf sax bu ko soobee mën na doon murit am murit ñu tàmbalee joxal sax xol bi yëpp sëñ Tuubaa yàlla nga fab sa lépp moom loo ko Sëriñ Tuubaa di déglu ndigal bu ndigal ñëwee nga jëfe ko bu ñëwul nga xam ne dafa ñëwul waaye disposé nga pour def jëfe ndigal loolu ne foofu nekk ci sab bu fa sa mbokk murit nekkee na mu ko def ne sa bopp nga dindi lépp lu nekk seen diggante ci umpante wala noonoo wala réeroo wala féewaloo ndax ñu bokk yoon wu jullit ñëpp ay bokk lañu toog rawatina nag ñu bokk tariq li nga xam ne moo gën gaaw ci sabab ba yërmande suñu borom tabaraka wa taala mooy yéene jàmm ñëpp jàmm kenn ku ne nga yéene ko la nga yéene sa bopp fekkee ne l'islam ci boppam sa l'islam sell na sa murit day daal di sell ndax li la l'islam sant murid bi murid gi daf la koy laaj yoonu murid daf la koy laaj te yoonu sant mooy benn jullit bu mu doon nga def ko ni sa bopp yéene ko li nga yéene sa bopp lépp loo ko xamal ci lu baax nga xamal ko ko nga yëgal ko ko loo gis ko def ci lu koy nga xamal ko ne lii waxtu soxlaa nga jóg ànd ak moom te sa xol di faral la nekk ci sëriñ bi nga di ko liggéeyal loo man liggéey xeeti liggéey dafa bari waxoon naa sànq ak ñaan waxoon naa sànq xasida xasaid yi zikrullahi la te sikar maanaam tudd yàlla day raxas xol boo bëggee mooy jafe la sa xol tudd yàlla benn la ilaha illa allah la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallam wala astaghfirullah al azim wala laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina wala yaa latifu wala yaa xafaaru wala yaa ahadu yeneen yi lu moom bari na salaatu ala nabi ak beneen tur yàlla bu mu doon boo ko bu sa yéene sellee nga wéet ci béréb teewlu def ko ba noppi def yool ba muy addi yëpp benn bal da nga ci rey ñaari picc benn bi ci mu njëkk bi mooy day raxas sa xol bañ loola mooy bëgg loola yàlla jegeel la yonent bi sallallahu bi mooy addiye ju mag jooju nga joxe muy ngën ji addiye daf lay ak texe koo xam ne du nag murid fu mu nekk mën na faa doxal yoonu murid yoonu murid joxal sa xol lépp sëriñ bi gannaaw yàlla ak yonent yàlla benn muy xasiida yi wala muy alquran wala muy tur yàlla alquran moom farata la joo xam ne mënu la ñàkk moo ko salaatu ala nabi limaam alxasaali radiyallahu taala bi ñu ko laajee fan la jàng alquran di wàccee nit dafa ne nit ki bu demee ba ca xasiratul qudsi nga xam ne mu nga ci téyi suñu borom ne téy ba moom dootoo dégg dara ngir màggu suñu borom daf lu lay écraser grandeur am lay écraser dara foofu moom boo fa nekkee jàng alxuraan dootu la war ndax jàng alxuraan mi ngi war ko ànd ak xelam ànd ak teey xam li muy def boo tolloo foofu jàng alxuraan wàcc na waaye booy génn ca pays alxuraan bi la waral dugg ca pays jullit bu ne mën nga koo def jullit euh, du rek mooy jafe yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama waxtu mu gën a jege borom mooy waxtu mu këppee jëm doomu aadama bu bu fekkee ne kabar na di julli su ñu ne ak suñu borom mooy bàyyi naa lépp lu jëm ci adduna sama xel dootu ko xalaat sama bët dootu xool lu jëm ci adduna dootuma déglu li nit ñi wax lépp jox naa la ko inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikina jàng yi ngay jàng di teewlu li nga xam ne suñu borom ci boppam moo ko njëkk a wax moo ko njëkk a jàng ko jàng jox ko xaqam ci màggal ak ci ragal ak ci tiit ak ci fonk mel ne fi nga taxaw suñu borom ngi la tiim mu leer nga teewlu sa taxawaay yëmal sa am te kanamu suñu borom boo rukkoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen rukkoo na ngeen farlu ci sàbbaa ndax bérébu rukkoo bérébu sellal yàlla la te sàbbaa mooy sellal suñu borom seede sellu sa borom teewlu sellam gi ak màggam gi ak tabeem gi boo këppee sa jën nag nee na foofu ñaan farlul ci ñaan ndax mooy bërëb bi nga gën a jege sa borom foofu boo doon wax diw sangam yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla saafara it mënuloo arab nga wax ko ci wala bit ñaan ngoo yaa ngi julli julli gi la bokk julli nag ci teewlu boo bëggee teewlu julli wax naa ko ba tàyyi da ngay faral a tàmm teewlu ci lu dul julli nekk ci sa béeb yow dong di xalaat tray bàmmeel di xalaat sukkuraat di xalaat jiggi siraat di xalaat yomal xiyaam boo ko yàggee dem waxtu woo kabare rek dara dut ne yàlla dara dut nekk sa xel ci julli boo ko tàmmee loolu da nga dem nag ba nga ne boo kabaree rek da ngay jànn kumpa yi bare bare bare ci àdduna liy xew ëllëg liy xew gannaaw ëllëg nit ki àppam ñetti fan des ci nit ki nga xam ne léegi mooy na yàlla nit ki nga xam ne léegi am na ngërëmal yàlla lépp da ngay moom ci biir julli gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na kabbar na waxtu takkusaan mu ne uridat aliyal jannatu fi ardi hadha alhaaiti wan nañ ma àjjana ci yaatuwaayu mur bii jullit ki taalibe nag bu fekkoon dafa li mu jaamu yàlla lépp daf koy jox addiyee sëriñ bi tax mu jot xàqam dana am maanaam nit ki julli na ñaar rakkaat joxe na ko addiyee xamul nangu na xamul nangu waaye joxe na ko addiyee ñu daal koy nangu ndax daraja yi ki nga ko joxe tax yow sa daraja abute mën nga ko rafetal waaye ki nga ko jox addiyee suñu borom muus na ko fonk na ko du ko jox loo amul njariñ mu nangu julli ga nga am yoonu addiyee ak yoonu julli yoonu julli ak taalibe da nga koy xam tax ma ne nit mu nekk mën naa fa doxalu taalibe gannaaw bi nga joxee sa xol lépp sëriñ bi sëriñ bi dana am sax ñu mu jaaxal ñu xamul tasawuf bu ñu nee jox sa xol jiw dana leen jaaxal dañu naan joxuloo sa xol yàlla di ko jox nit ndax dégg nañu nga taayee ñun ñu wax naan jéem nu erreur la kon suñu borom prévoir na ko ndax alquran science taxu koo jóg jàngale science taxu koo jóg ndax suñu borom li nga xam ne doomu aadama mënu koo xam moom la yónni yonent di ko ko xamal nga xam ne révélation rek ko xamal ku am sens boobu nga xam ne doomu aadama yi amuñu ci seen sens ñu ko tuddee leen mën sa mettre dans dans un second ni ab yonent di def ba mën a def talaqi wax bon léegi yonent bi astaghfirullah alazim euh, bi nga xamee ne yonent yi kon ñu ngi ñëw noonu diine yi di gën a mag ba agsi ci lislaam diine yooyu ñëwoon yépp nga xam ne bi gën a ñëw fekk doomu mooy moyens yu rudimentaire ak xam-xam bu gàtt bu terre à terre ca la toll woon ñu indi leen diine ji tolloog seen mentalité boobu mu ndax diine lu mu doon lan la dafa ñëw ngir saafara feebari doomu aadama waxuñu feebari yaram waaye feebari xol maanaam feebari roo kon nit ñooñu bu ñu ko seetee même ci xam-xamu léegi ci médecine xob yeneen daan faj ak reen ya yëgoon faj yooyu mën naa am yeneen mën na dugg si ba du ñu mën a faj noonu yeneen na dugg si ba du ñu faj kon nit ki ni muy màggee noonu la euh, esprit di màggee maanaam waxuma nit humanité ma insaan yi ci boppam laa wax noonu muy yokkoo noonu muy muy defee sa tawur ni muy évoluer di dem waaye bu ñu nee baa l'islam bu ñu tuddee baatu l'islam diine jën cëkk ca la tàmbalee tudd l'islam bu ko ñooñu joxe weneen turi l'islam mooy diine di ko yàlla tuddee ba ba diine ji mujj muy l'islam Muhammad sallallahu alayhi wasallam ji mu nekk waxoon naa ne leen doomu aadama bi mu wàccee ci kaw suuf nga xam ne doomu aadama moo moom suuf yàlla dafa bind suuf ngir do doomu aadama bind doomu aadama mu war a nekk ci suuf leneen mënu ko fee remplacer xam ngeen ne malaayika bu ñëwoon ci suuf si du fi jëriñoo lenn ci li ñu mën a tuddee xéewal yàlla du fi am lenn loo xam ne ci lay mën a méditer bi ci jël tegtal ba xam mag yàlla ak xarañuk yàlla ak yéemam ak kéem ak i kéemaaneem ak i jëfam du ko mën a xam ndax suuf si li ci nekk lépp kon du ko du mën a bay du mën a bay génne njëriñ meññeef mi ci suuf du mën a gas suuf si wàqi ko génne ci ndox di ko jëriñoo di ko naan wala mu génne ci pétrole di ko liggéey leneen wala bant yi ak weer yeeg yooyu mu génn ci électricité wala ngi dem ba xam électronique ak yooyu yëpp wala géej gi mën a sàkk ba wut bato di ci jaar di dox yu wala mu def avion yooyu yëpp bu fi malaayika yi nekkoon loolu lépp dara du ci feeñ yooyu nga xam ne ay xikkamatullahi la yoo xam ne dafa xóot xóot goo xam ne jamono ji ak fi ñu toog mayewul ñu di ci dugg waaye pour ngeen xam ne rek doomu aadama kon moo moom suuf moo tax yàlla sàkk suuf bi nga xam ne ne malaayika yi dañoo am seeni xalaat naan boo suuf si bi mu leen xamalee ne aadama la bëgg indi ci suuf ñu ne ko da ngay suuf si da nga ci indi jëmm joo xam ne moom ak ay sëtam dañ fi tuur deret ci tooñ di fi génne sobe di ko fi def di euh, def jëfante jëf yi ñaaw ñun ñi nga xam ne duñu lekk duñu naan duñu génne sobe te dañu lay màggal fu mu toll ak di la sellal di la sàbbaal di la sujjóotal di la di la di la di la jaamu ñun nga xam ne ñoo gën a yell suuf si ba mu leen nattoo pour wan leen ne suuf si du pour ñoom ba mu dikkee daf leen woon jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo ci kaw suuf yëpp ku ci nekk xamuñu sax turam wa qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni a'lamu maa laa ta'lamuun loolu leen suñu borom wax wa 'allama aadama al-asmaa'a kullahaa thumma aradahum 'ala al-malaa'ikati fa qaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiina qaaluu subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al-'aliimu al-hakiim qaala yaa aadamu anbi'hum bi asmaa'ihim falammaa anbahum bi asmaa'ihim قال أن نقول لكم من أهل الله هذا أبو خيبة ما wartu al mantu bil ma'ruf kon noonu mu indee bis bi nga xamee ne ci la jaamu yàlla ci kaw suuf juddu di bis bi nga xamee ne ci la xam-xam juddu di bis bi nga xam ne ci la tarbiye juddu di bis bi nga xam ne ci la li ñu tudde léegi muridisme juddu ndax muy mooy muridisme muridisme mooy al muridu mooy nit ki nam dara mooy nit ki nga xam ne dafa fixé boppam but boo xam ne moom la ñu ne euh, jot moom la ñu ne te but ba mooy lan mooy yàlla keroog la aadama xotti yoon wi jëm ci yàlla xotti yoon yoon xotti yoon wi jëmul ci yàlla mooy wi jëm ci doomu aadama te mooy cosaanu science ndax ba mu indee jumtuwaay yi ñuy war a jëfandikoo yëpp ci suuf ca yuur rudimentaire yi nga xam ne yooyu mooy tàmbali bi ca la li muy jëfandikoo li mu yàggee ci kaw suuf yim ciy jëfandikoo ak yim ciy aajowoo ak yim ciy seetantal ak yim ciy seet ci la xam-xam bi tàmbalee di yokk bis bu ne mu xam lu mu xamul ba li mu xam ñi ko doon xam ko ba mu faatoo ñooñu ne tàmbalee foofee mu yemoon di xam di ca yokk di xam di ca yokk ba ba ñu àgg ci naaw ci jëmwu ji wala ñu toog fii di dégg la wax ci màkk wala ma ne ñu ne laal benn bouton rek mu leer nañ toog fexe ba lijjanti loo xam ne day dal di mën a jóge fii ci diir bu gàtt tax ni suuf si du laal suuf na jaar ci jamono ji di dem tàkk yi ko gën a kéemaane sax nekk loolu lépp ci xam-xam mu nga tàmbalee ca benn wàññi boo ci benn lay bu àggee tey ci milliards yi nañu ci benn te benn boobee aadamaa ko wàññi moo ne benn waaye nag fii kon l'islam fi mu wuutee ak xam-xamu l'islam fi mu wuutee xam-xamu zahir bii xam naa ko bi mooy iqra bismi rabbika bi nga xamee ne loolu lépp dañoo delluwaat ci cosaan suñu borom jàngalu jàng dafa yaar jàng ni ngay dunde ci suuf si jàng ni ngay jote li nga li nga soxla li nga xam ne aajowoo nga ko jàng ni ngay mucc ci sa moroom jàng na ngay jaamoo sa boroom li ngay aajowoo lépp lu ci ne nga jàng na nga koy defee mooy iqra ko iqra mooy bayal mooy tabaxal maçon mooy liggéeyal oto mooy gasal teen mooy takkal làmp lépp mooy waaye nag bismi rabbik nga koy defee lépp lu ci doon na nga ko def ngir ni ko yàlla diglee mooy ban cee lor benn jëmm te jëriñ ci sa bopp jëriñ ci ñëpp kon science ci boppam lislaam a ko moom ndax aadama mi nga xam ne mooy njëkk di yeneen njëkk di nit ku dund ci kaw suuf àgg ci bu bu dee bu dee science la mu seet omo yi ñu ci yëpp yu tàmbalee ko ci yi ñu njëkk a xam mun ne kon Adama wax ñu danañ wax xamal mais li ko tax a ñëw du science bu ñu demee ndax Adama ci boppam kon jëmm la woon jenn jëmm wala xeet la woon Adama am na lu ko jiitu woon ci kaw suuf wala déet xam nañ ne muy lu mu mën a doon muy science profane muy science l'islam xamal ne Adama am na lu bari lu ko jiitu woon ci kaw suuf ndax suuf si bi muy soog a sotti. doomu aadama mënu cee dëkk am na rab yoo xam ne ñoom la seenu dund féetewoo war a mën a dund fii ba ba ñu àgg ci doomu aadama di fi dëkk doomu aadama am nan la doomu aadama amee loolu lépp dafa jëm ci mbirum science l'islam ñëwul pour xamal nu science ni ma waxee woon sànq ne ndax li doomu aadama war a xam moo settantal sens yi mu ko jox bët fóon maanaam bakkan nopp loxo làmb yooyu mu ko sàkkal ngir mu mën a eh, eh, diriger boppam ci xam lu mu war a xam lu mu aajowoo loola ba mu ko suñu borom def la ko wàcce moom bàyyi ko nag science moom mu di ko toppal boppam waaye li mu mën la xam la indi yonent ma ne nag waaye kon gannaaw diine ci boppam diine moo moom science te digle na noo xam ne noonu la war a jëfandikoo science bu fekkente ne nag danoo jël li nu diine jox te moo di science jëfandikoo wuñ ko fi nu ko diine sante lu dul nuy liggéey ay ay ay ay gànnaay ngir rey suñu bopp li tax ñuy rey suñu bopp du lu dul intérêt wala passion maanaam du bëgg-bëgg njariñ li nga xam ne mënoon nañ koo def mu jël doomu aadama yépp ci kaw suuf nga xam ne bu fekkonte ne